fa yaqulu al'imamu alxafidu alxujjatu alalamu abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshaaficiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu alsaalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wa samaaniin ba'dal mi'atayn wa an Umar ibnil Xattaab radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala hamaltu alaa farasin fii sabiilillaahi ta'aalaa فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم fa inna al-aa'ida fi sadaqatihi kal-aa'idi fi qay'ihi muttafaqun alayhi qawluhu hamaltu ala farasin fi sabiilillahi ta'aala ma'naahu tasaddaqtu bihi ala ba'dil mujaahidiin qaala al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci suñu ñaareelu xadiis ci suñu bunt bii nga xam ne ñu ngi ko tàmbale woon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi la hamdu wal minna ah gisoon nañ xadiis biñ gisoon muy chapitre 285 mu doon wax baabu karahati awdi al insani fi hibatin lam yusallimha ila al mawhubi wa fi hibatin wahabaha li waladihi wa sallamaha aw lam yusallimha muy buntu boobu di wax tere guñ tere nit ki di may di nangu waaw hadis biñ mujj woon gis te moo doon bu njëkk bi moo doon mille six cent douze mu ne woon wa mu ne an ibni abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alladhi ya'uudu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qay'ihi walillahi alhamdu wal minna tey mu teg ci xadis bi ci tegu te mooy bu mujj bi te mooy jeexal suñu tom bi comme niñ la ko waxoon tom 68 insha allah muy 1613 mu ne wa an Umar ibn al-Khattab mu ngi jële ci Seydina Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala nee na hamaltu ala farasin fi sabilillahi ta'ala imaamu Nawawi ca suuf mu ne ñu qawlu wax jooju nga liir li ngay liir sànq mooy lan maanaaw mooy tasaddaqtu bi ala ba'd al-mujahidin mooy Seydina Omar dafa jël benn façon daal di koy joxe saraxe ko maye ko ndax yàlla ngir yàlla saraxe ko ngir yàlla ci koo xamante ne kenn ñoo xam ne dañ doon waajal jihaad dañ doon dem ci jihaad yi xam alhamdulilah mu ne loolu lay tekki te lool mooy li gën a dëgër même bu dee waxu boroom xam-xam yi wute na ci comme ni nga xam ne bon euh, boroom boo demee ci ñoom al imaam al haafid ak ñi nga xam ne mooy shurahul ahadith al ayni boo demee di nga gis foofu li nga xam ne mooy wuute li ci am ñii naan est ce que loolu day wane ne da ko may da koo euh, saraxe woon wala est saraxe woon la wala yu mel noonu euh, waaye wallahu taala alam lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër da koo saraxe sinon doonul woon ndax ne ba mu ñëwee ne yoneen saa sal la ca suuf ne dama ko bëggoon jënd mu ne ko bul dellu la ta'ud ala sadaqatik bul dellu ci li nga saraxe loolu moom dafa leer nañ ñi ne lu mu saraxe la woon la wallahu taala alam kon xamaltu saydna Umar radiyallahu anhu mu ne xamaltu ala farasin fi sabilillah fa adaahu alladhi kaana inda waaye dama ko saraxoon nag jox ko ko daf ko sànk quoi mooy toppatoowu ko si taxawoowu ko vraiment gàttañ lu na ci taxawu ak tamit toppatoo fas wi quoi waaw waaw fas wi mujj daal sonn lool mel ni du wama ko joxoon léegi nag fa aradtu an ashtariya man nag ma bëgg koo jënd wa am na yabi'u parce que amoon naa njort ko ne waa ji daa bëgg jaay fas wi comme que da koo bëgg jaay man nag pare woon naa bëgg nag am yéene jëndaat fas wi waaye jàppoon naa comme que da koo da koo doyadal ko ba fas wi daal di yooyu noonu sonn hein mu bëgg koo jaay te waa ji bariwul woon alal comme ni mu nekk ci riwaa yeneen riwaaye comme euh, riwaaye muslim euh, imaam muslim bi ci yoonu raw ibn al mu jëla ko ci Zayd ibn Aslam mu ne fa wajadahu qad adaahu wa kaana qalilal ma mu ne waa ji ma fekk fas wa she sànk na fas wi quoi mooy toppatoowu ko dara mel ni du fas wi laa ko joxoon te waa ji ku néewoon alal la voilà léegi nag mu jàpp ne comme que loolu la waa ji da koy jaay mu ne pare woon naa pour te bu koy jaay da koy jaay ci loo xam ne somme bu mu dik ruux su mooy loo xam ne bon lu loo xam ne loolu lu waa ah. ah ah comme boo ko doyadal bu doon fasum toppatoo sax ba kii ñu ne waa mais kii ni ko doyadalee moom xam naa moom lu mu ko jaayee woon baax na léegi nag ah ba ma ko bëggee jënd nag fasa altu nabiyya waaye ma ne ah bala ma koo def daal naa dem xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ci daal ah. mu xelal ma lii nii ma bëgg a def est sax dagan naam dit léegi bi ma ñëwee fa qaala yonent bi saa saam ne ma tashtari bu ko jënd de waaw fas woowu bu ko jëndaat bu ko jënd yow wala ta'ud fii sadaqati te bul dellu sa saraxe boo saraxe woon ngir yàlla nga bu ci delluwaat voilà fo wa in a'takahu bi dirham ñaam bu dee ne waa dërëm daa ñëw nekk li ko lépp ne ko dama joxoon waa fas après ma jàppoon bon ci yoonu yàlla ngir yàlla waaye gis naa ne da ko sànq daal léegi nag comme wax lim wi jàpp ne lu mu di somb néew la koy jaay mu ne ko nag bu ko jënd wayin antakahu bi dirham même bu dee ne moom dërëm rek la la ci laaj lu xam nga dërëm lu néew la ci aw fas par rapport ak fas waaw même bu dee loolu la la ko nar a jaay loolu la la ci laaj bu ko jënd bu ci delluwaat ndax luy luy illa bi lu tax fa al aida fi sadaqatihi ndax waa ji nga xam ne mooy dellu ci saraxe bu mu defoon kal aidi day mel ni misaalam kiy dellu fii qay'ihi ci am woccoom comme hadith ibn abbas bale wa fi riwaaya bu mujj al aidi fii hibatihi kal aidi fii qay'ihi mu ne hadith bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari na ko noon al imam muslim abul husayn ñoo ko bokk solo la ci suuf xamaltu ala farasin gis nañ ko sànq léegi bu njëkk bi mooy est-ce que ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu Maalik ibn Anas solo woon na ko rahimahullahu taala ci kitaabu zaka ishtira as-sadaqa wal awd fiha indi woon na ko foofu mu jële ko moom imaam Maalik an Zayd ibn Aslam Aslam léegi Zayd jële ko ci baam di Aslam di Aslam al-Qurashi al-Adawi al-Ash'ari moom mu ne annahu nekkoon booyu Seydina Omar boobu mu ne annahu qaal sami'tu Umar ibn al-Khattab wa huwa yaqul fekk lii ci minbar bi la ko doon waxee euh, nga xam ne di jàngale di ko wax di wax lii euh, moom Seydina Omar di artu nit ñi ci may nangu ak tamit joxe dara ba pare di ci delluwaat loo xam na nga ko joxoon ngir yàlla imaamu Maalik foofu la ko indi rahimahullah na ko noon al imaamu Ahmad indi ko ñaari bërëb musnadu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaye naka noonu wal imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb na ko kitaabu zakaat shiraa'u sadaqa indi na ko foofee wallaahu ta'aala a'lam ñi ñoo ko solo al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ñaari bërëb fi mu ko njëkk indi mooy kitaabul hiba mooy buntu biñ ñoom di weesu ñoom ñaar la dajale ñaari xadiis yooyu bi mu paree xadiisu ibn euh, Abbaas yi la njëkk indi ñaari version après daal di indi xadiisu mawlaana Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu kitaabul hiba wa fadliha wa tahrim alayha baabun la yahillu li ahadin an yarji'a fi hibatihi wa sadaqatihi après indiwaan na ko kitaabul jihaad wa siyar baabun idaa humila ala farasin fara'aaha tuba ida xamala bok ala farasin fara aha tuba waaw bu dee joxe <laughs> aw fas <laughs> ngir yàlla après mu gis façon ñu koy jaay est ce que aw na droit dem jëndi ko wala déet loolu moom la foofu andi na ko moom al imam al hafiz buntu bi ñu njëkk kitaabul hiba tam bokkoon tam topp ci hadiisu mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anil jamii' mu ne haddasanaa Yahyaa ibn Qaz'a imaamu ma al-Buxaari Abu Abdillah mu ne nettali suñu sëriñ di Yahyaa ibn Qaz'a di Yahyaa ibn Qaz'a al-Qurashi al-Hijaazi al-Makki al-mu'azzin noddukat la woon kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Maalik mu nekk ñu nettali mooy Malik ibn Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imamu daari al-hijrati génn àddina l'an 179 rahmatullah alayhi di al-Jabal mi nga xam ne imamu Shafi'i nee na idha dhukira al-ilmu fa Malikun an-najm bu ñu tuddee xam-xam imamu Malik mooy biddiw ba nuy imamu Malik rahimahullah an Zayd ibn Aslama mu jële ko ci sëriñam wax nañ ko sànq ci Muwatta noonu la ko jëlee muy Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama ñi Abu Abdillah al-Madani al-faqih mawla ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' génn àdduna 136 am nañu ne 143 143 wallahu ta'ala a'lam an abihi mu jële ko ci baayam di Aslam al-Qurashi al-Adawi al-Ash'ari Abu Khalid ñi Abu Zayd al-Ash'ari al-Qurashi al-Adawi mawlahum rahimahullah am na nag ñu ne Habashi la wallahu taala alam génn àddina la quatre-vingt am nañu ne l'an soixante wallahu taala alam muxadram la nag fekkoon na jamono yonent bi alayhi salaam moom aslam nii waaye jotu ko gis moom Seydina Omar nag la doon liggéeyal muy aslam radiyallahu anhu mi nga xam ne boo jàng nettali Seydina Omar dund Seydina Omar bu bari ci naan aslam defal ma lii defal ma lii mooy aslam nii radiyallahu rahimahullah mu ne sami'tu mu ne dégg naa Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul hamaltu ala farasin fi sabilillah fa aba'ahu alladhi kana 'indahu fa aradtu shariyahu minhu wa dhanantu annahu baa'i'u fii wa dhanantu annahu baa'i'u an fii Riyaad annahu fa dhanantu annahu yabi'uhu fii annahu baa'i'u voilà mu ne kon baa'i'u mooy aji jaay la ko ma jàpp ne da koy jaay bi ruxsin fa sa'altu an dhaalika an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala laa tashtari wa in a'taakahu bi dirhamin waahid waaw daal bi feddali dirham bi ne benn kese même bu dee benn dërëm kese la la ciy laaj bu ko jënd fa inna al-ayda fi sadaqati kal kalbi ya'udu fi tay wallahu taala alam nii la ko ndee euh, fiñ la waxoon sànq foofu ci ismail ibn abdillah ibn abi uways la ko jële nga xam ne mooy euh, jarbaatu imaamu Malik bi moom la ko jële mu jële ko ci imaamu Malik mu ne haddathani Malikun bi nijaayam euh, mooy moom noonu la ko ndee foofu kanta al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al Hajjaj moom benn bërëb la ko ndi te am nga day dajale hadis hadis mille six cent vingt baabu kitaabu d'abord alhibaat baabu karahati shira'il insaan ma tasaddaq bihi mimman tasaddaq alayhi waaw sib gu ñu sib nit ki daal di saraxi kenn sarax kenn dara ba pare dem di ko jëndaat ci moom léegi moom mu ne hadathana abdullah ibn maslama ibn qanab mu jël ko ci abdallah hadis bi nag jaar na nag ci yeneen yoon bu dul imaamu malik waaye bii nii imaamu euh, kii mu ne hadathana nettali nañu Abdallah ibn Maslama mu ne nettali nañu mu ne haddathana Abdallah Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab ya Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri rahimahullahu ta'ala génn am na deux cent vingt am na deux cent vingt et un qala haddathana Malikun <laughs> Abdallah ibn Qa'nab moom lañ la doon ne imaam Maalik moom lañ doon wax ne ko mu ngi ñëw mu ne ah mu ngi ñëw naa ko mu ne waaw ah, mu ne aywa ñu ñëwee eh, eh, bi mu jege si mu ne qumu bina ila xayri ahlil ard ta kat moom nii nii moom itam façon agresseur la woon <laughs> comme al-Fudayl ibn Iyad <laughs> moom avant agresseur la bu mag la woon waaw daa dajeeg Sumbatu ibn al-Hajjaj men amirul mu'minin la doon agressé quoi la karoon lool fii waaw ah. yaay kan mu ko man mooy lan ngay def quoi yow lan mooy sa propre mu ne ko man muhaddis laa mu ne ko luy muhaddis ah mu ko damay jàngale xadiis quoi mu ne ko luy xadiis <laughs> mu ko kii quoi euh, mooy euh, waxtaanu jàngaleem yonent saa salaam ay axwaalam ay kii wam ak yooyu quoi léegi nag mu ne ko léegi euh, voilà léegi mu ne ko jàngal ma ci kon moom moom moo ko wax ma ci benn ma xool <laughs> mu mu nettali ko càllalem ne ko idha lam tastahi fafal yonent saa sam na idha lam ma voilà yow daal bu dee amootoo kersa liggéeyal lu la lu la xoob <laughs> waaw ko ku amul kersa liggéeyal sawaay lu la soob waaw boo amatul kersa liggéeyal lu la soob xam nga loolu mooy xadiis uh, Abu Mas'ud al-Badri bi gisoon nañ ko inna mimma adraka an-naasu min kalaami an-nubuwwati al-uulaa idaa lam tastahi fasna' maa shi'ta wala gisuñ ko dañ koo tuddoon mais war na ñëw ci Riyad bi en tout cas <laughs> mu ne bokk na ci li nga xam ne yonent saa salaam ne li ñu dab nga xam ne yonent yi alayhi salaam jiitu yi ñoo ko doon wax mooy yonent loolu waxu yonent yi la alayhi salaam nit ñi di ko donnante ba ni nga xam ne ba léegi mu ne bokk na ci idaa lam tastahi bu dee amoo kersa fas naa ci sa borom mu lay gis ngay def lu ñaaw ngay nekk ci lu mu tere liggéeyal lu la soob defal lu la neex léegi nag loolu moo ko jàjj xadiis boobu la ko wax quoi non loolu mu ngi ñëw ci buntu téere bii ñëw après kitaabul foofu la woon gisaguñ ko dañ koo tuddoon noonu voilà insha allah foofu la war a ñëw hadis 1844 léegi <clears throat> mu ne ko way buñ ko waxee lool nag lool affaire dugg ko léegi mu ne ko léegi daa bëgg mu jàng daa bëgg jàng li muy jàngal moom moom li muy jàng mu ne ko léegi da dem médina boo demee Medina Malik a ngi foofu imaamu Malik loolal boroom xam-xam neewul waaw kay récupérer xaaral ma récupérer kii non moom Basari la Basara waasiti amirul mu'minin Shu'batu ibn al-Hajjaj mu ne ko bu tegtal ko imam Maalik ne ko da ngay dem Medina ala saakina afdal salaatu wassalaam surtout foofu bu fa nekkee ambiance boobu nga xam ne bida dugg ko si ku mel nii foofoo gën a baax ci moom même bu dee basara bu nekk man dina baax waaye fële moom mooy loolu rek lay gis moo tax fa la dem fóotu defaru defaru defaru ba imaamu Maalik biñ ko ne mu jàngal ko jàngal ba mu kii bi mu ñëwee da ñu ne ko mu ngi ñëw da ne ah, mu ngi jege si ñu ne waaw bi mu jege see ñu ne ko agsi na mu ne jóg leen ñu gàttandu ki nga xam ne mooy ki gën ci kaw suuf allahu akbar allahu akbar <laughs> waaw ah waaw waaw <laughs> waaw loolu bon nettali boobu nag ci alqaana bi boo am na nag ñoo xam ne Euh, dañ koy dañ koy weddi ku mel ni az-Zahabi rahimahullah day day wax ne loolu euh, moom la tasih voilà nettali boobu dëgërul voilà ci taarixul islam la ko doon wax ndax mu ngi doon wax naan al bi solo woon euh, ci chombalu dul benn a waaw waaw léegi mu ne ndax li annahu adrakahu fi aaxir ayaami ndax mujjanteewu kii yoon mu ne am na wa rawaa ba'dum li daalika qissatun la tasih voilà loolu am nañu ko wax waaye lee lu siiw la loo xamante ne ni euh, mu la ñuy nettali la waaye en tout cas mooy nit la koo xam ne du toute façon xamoon nañ ne lam nekk woon du lu gërëmu daa mujjutu mujjut bokk ci ñi gëna baax ci kaw suuf ba imaamu Malik quand même xam nga ne du mu jaamala di rangalante gannaaw bu waxee loolu ki muy wax loolu xam nañ xam na koo kon kooku du ko ndaw kon Abdallah ibn Maslama ibn Qanab rahimahullah al-Qanabi qaala mu ne haddathana Malik ibn Anas mu ne netta Malik ibn Anas di borom li Malik mi ngi sànk ci riwaaya Imam al-Bukhari an Zayd ibn Aslam nem càllala bi an abihi anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' qaala hamaltu ala farasin atiqin fi sabilillah wala fii mu yokk ci atiq mooy boo xamante ne fas la boo xamante ne bu baax la voilà du n'importe quel fas waaw an nafis aljawaad as-saabiq comme l'imam an-Nawawi wax al-atiq al-faras an-nafis aljawaad as-saabiq fas la woo xam ne wu gànjar wu baax gaaw ba pare di raw rek waaw mu ne loolu la moom loolu la dépensé daal di koy mu ne fi sabilillah ci yoonu yàlla fa adaahu saahibu waa ba ma ko saraxoon nag mu daal di koy sànq mooy toppatoowu ko fa zanantu ma jàtt njortu annahu baa'i'uhu baa'i'uhu bi ruxs fa sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalika fa qaala laa tabta' wala ta'ud fi sadaqatik fa inna al-'aa'ida fi sadaqatihi kal-kalbi ya'uudu fi qay'ihi voilà kon mu ngi nii nii la ko al imaamu Muslim indi fi indiwaat na ko ci yeneen di muy jaar ci Zayd ibn Aslam mu jëloon ko ci baayam moom laa wax ne jaarul duul ci imaamu Maalik kese lay jaar <coughs> waaye. ci Umayya ibn Bistaam nee na haddathanii Umayya ibn Bistaam bi mu ci teg ne Umayya al-Muntashir al-Ayshi rahimahullah al-Basri moo ko nettali génn àddina 231 mu ne haddathanaa Yaziid imaam Muslim ne ya'ni ibn Zuray' ne ki ko nett mooy Yaziid mu ne mooy doomu Zuray' di Yaziid ibn Zuray' Abu Mu'aawiya al-Basri ñi ne Ayshi la ñi ne Ayshi al-Basri génn àddina 182 moomu nag mu ne haddathana Rawh mu ne wa huwa ibn al-Qasim muy Rawh ibn al-Qasim Abdullah at-Tamimi al-Anbari al-Basri rahimahullah génnaat na cent quarante et un an Zayd ibn Aslam voilà yow gis nga jaaru ci Imam Malik fe wallahu ta'ala a'lam léegi hadis bi ginnaaw taxrij bi walillahi alhamdu wal minna lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax tere baabu karaahati sib guñu sib ak tere guñ tere awdul insaani fi hibatin Eh, lam yusallimha ila al-mawhubi la waaw waxuñu yow yow bu dee bi nga joxewul lañ la ne dañoo xaraam nga maye ba pare di ko reçu di ko nangu lan ngay xalaat ci li nga xam ne moom waa ji da koo jël ba pare boobu moom daa gën a tee ñànga <laughs> ne foofu tas yaakaar ji fa lay gën a tee pataawe fa lay gën a rëy fa lay gën a màgge waaw parce que waa ji bii moom bee sax bon am na tas yaakaar parce que quand même waxoon nga ko digoon nga ko bam bam bam bam waajaloon sax ab oto bu dee loo xam ne lu ñu yeb oto la ngir euh, kii waxtaan ak ju ko après nga woo ko entre ne ko bon finalement mbir mi manuma koo may ndax nangam ak nangam loolu tax nga yaakaaram waaye be imaginer bi nga xam ne daa jëli oto kii ba jël ba yóbbu këram ba kii commencé bi kii nga ñëw bëgg ko nangu waaw te xamoo loolu intiqaalu milk milk ya la mooy toxu ak moomeel boo jëlee ak moomeel yaa ko moom jox ko keneen mooy génn na ci sa loxo moomatoo ko voilà ba nga koy restituer di ko nangu voilà wal iyaazu kon fii Seydina Umar radiyallahu anhu suñu lëkkaaleem ak suñu yonent bi mooy yonent bi alayhi salaam moo ko wax ne ko li mu bëggee te lool da koo jaay moo tax Imaam An-Nawawi ca ñu tudde buntu ba ca suuf mooy ca buntu bu ñu doon liir baabu karaahati awdil insaani fii hibatin nam yusallimhaa ilal mawhuubi lahu buntu tere gu ñuy tere sib gi ñuy sib waa ji di dellu ci may goo xam ne da koo maye goo xam ne restitué joxagu ko kam ko may wa fii hibatin waaye may goo xam ne wahabahaa li waladi gu mu may doomam wasallamaha mu restitué ko awlam yu sallima wala restitué ko jox ko loolu waxoon nañ la teqa li koy li koy teqantal bi wa karaahati ak tamit fii nag mooy hadith sayna Umar bi sigguñu sib shiraa'ihi shay'an jënd dara tasaddaqa bihi min alladhi tasaddaqa alayhi mooy saraxe benn mbir ba pare ñëwaat te kam ko saraxoon daal di koy jëndaat aw axrajahu an zakatin wala loo xam ne zakat doo xam ne moom la génne génn ko ba pare aw kafaara wala loo xam ne kafaara wa nahwa lu mel noonu mu ñëw di ko jëndaat loolu tere gu ñu ko tere lu koy wane fii mooy yonent bay saa saa bi Seydina Omar bëggee jënd fas yi nga xam ne da koo woon ci yoonu yàlla gis tam ko saraxoon mu sànq ko ginnaaw gi mu bëgg koo jënd ci moom ñëw laaj ko yonent bay saa saam yonent bay saa saam ne ko laa tashtari te loolu moom mooy day wane ne lii dafa xaram bu ko def waaw zajr te tamit bu ko def bu ko jënd wala ta'ud fii sadaqati tabul dellu ci sa gi nga saraxe woon wa in a'taakahu bi dirhamin ci riwaaya waahidan bi dirhamin waahidin même bu la ko joxe woon benn dërëm képp bu ko jënd waaw ba pare mu jox ko illa bi lu tax fa inna al-aa'ida fi sadaqatihi ndax aji dellu ci li mu maye ba pare ah kal aa'idi fi qay'ihi day mel ni nit ku wàccu ba pare di lekkat wàccu wi te loolu dafa xaram lekkat wàccu dafa xaram waaw mooy nit mënoo wocc ba pare lekkat loolu dafa première tabiyan naturellement nit day day seexlu loolu imagine ñoo la wocc ba pare di ko lekkaat moo tax wala mu mela la ko kalkal bi waaw comme taj bi yaqi u muy wocc ba pare summa ginnaaw gi ya'udu mu dellu fii qay'ihi fa ya'kulu delluwaat ci woccoom yu ñëwaat sëggaat tiim ko di ko maraat di ko lekkaat di ko dugalaat ci biiram wal iyaadu billah kon lii di war ne ne loolu dafa xaram dañ koo tere waaw nit boo jaayee dara ngir yàlla mënoo dem ci ki ko jaay ji dara waaw léegi loolu bu leeree mu des waaw <laughs> te lii fas yi bon dinañ ñëw léegi am na nag euh, imaamul Waaqidi moo mais xam nañ al Waaqidi Ibn Sa'd moo ko solo comme imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax euh, ne euh, moom Ibn Sa'd solo na jële ci sëriñam bi al Waaqidi ci sanad boo xam ne. sanadam ba Sahl ibn Sa'd mu ne fas woowee mu ne ahda Tamim ad-daari lahu farasan yuqaalu lahu al-ward fa a'taahu Umar fa hamala alayhi Umar fi sabilillah fa wajadahu yubaax foofu Sahl ibn Sa'd abu Abul Abbaas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ ko Tamim ad-daari muy Abu Ruqayya ah, radiyallahu anhu moom moo jël aw fas wu may yonent bi alayhi salaam bu tudd al-ward yonent saa saam jël fas wi may ko Seydina Omar Seydina Omar daal di koy jox benn waaye ci yoonu yàlla may ko ko léegi nag mu trouvé fas wa ñu koy jaay bon waaye eh, al-Waaqidi ma'ruf al-Waaqidi eh, moom eh, dëgërul wallahu taala alam léegi nag mu des waxoon nañ la ne lii li feeñ mooy ne da koo may da ko da koo may waaji ngir waa ji yu li yu jaahida moo la imaamul Nawawi ne loolu ma hamaltu ala farasin fi sabilillah maanaahu tasaddaqtu bihi ala ba'dil mujaahidin dama koo saraxe jox ko lenn ci ñi nga xam ne ñooy ñi jihaad ci yoonu yàlla kon loolu mooy li nga xam ne mooy li feeñ loolu la waaw da koo joxoon may ko ko voilà nekkul loo xamante ne nii euh, euh, da koo aaloon wala déedéet non kon da koo moo tax yoneen saa sam ne ko al aidu fii hibati laa ta'ud bul dellu ci sa fii sadaqati kon looy looy loolu leer na wallahu taala alam léegi nag mu des fii am yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy dañ koy dañ koy ah dañ koy lijjanti fii waaw mooy waaw comme li al imam al al al al tabari al qurtubi wax hmm? al imam al qurtubi mu ne xamala aljumhur hada annahyu fi surati shira ala tanzih wa xamalahu qawmun ala tahrim waaw qaala alqurtubi wa ghayruhu wa huwa adh-dhahir te loolu mooy dëgg mu ne al imam alqurtubi dane mooy abul abbas ahmad di sëriñu boroom tafsir bi mu ne waa jumhur dañoo yen tere gi ci wàllu bu mel nii ci euh, forme bu mel nii njaay mel nii que lool mooy dañ koo sib moo tax imam an-Nawawi naan karaaha mais loolu à vrai dañ koo xaraamal karaahatu tahrim la waaw mu ne am nag ñoo xam dañ ne noonu dafa xaraam jaay mu mel noonu dem di ko jënd loolu dafa xaraam imaamul Qurtubi ne te loolu mooy li feeñ mooy dafa xaraam summa zajrul mazkur maxsuusun bi suura mu ne ginnaaw gi nag jajji gii nga xam ne moom la leen saasam jajji Seydina Omar ci lii ne ko bu ko jënd mu ne loolu dañ koo jagleel nag ci melo mooy bu mel ni al mazkura bi nga xam ne moom lañ tudd wama ashbaha ak yi mel nii laa ma ida raddahu ilayhi al miras masalan voilà waaye bokkul li nga xam ne mooy waa ji dafa maye dara waaye miras delloo wat ko ko mu ne loolu bokku ci par exemple doom ji dafa may baay ji monsieur X dafa jël monsieur euh, euh, baayam mu may ko aw fas nañ jël fi fas bi mu ko ko mayee baay ji yor ko léegi baay ji gaañu bi bàyyi ji gaañoo nag ñuy miraas moom am nay frère am nay loolu mais sauf que bi ñuy miraas fas woowu noonu ñëwaat ci moom ndax miraas beeg ko delloo mu ne loolu bokkul kooku de toute façon mënuñu ko tudde al aid parce que al mooy ki nga xam ne moom ci boppam moom intention dellu ngir ñu daat la nga xam ne moom la jaayoon alors que lii kooku arul yorul xaal boobu du xaalu ko dellu ngir ñu daat miraas moo ko delloowaat mu ne kooku bokku ci lenn tamit am na mooy yow manoo ne man doom ji laa damaa mayoon sama baay dara léegi sama baay gaañu ma ne laata ñu koy miraas est loolu manuma ko woon jëlaat déedéet ban jëlaat <laughs> non manoo ko jëlaat waaw bon kër gi bañ koy defar par exemple benn côté bële euh, dafa ne woon àll kër gu yaatu la paa bi nag ñun ñoo ko ci jàppale woon mu tabax ko mooy lépp loo ko joxoon ci ciment loolu danga ko koo mayoon waxoo ko ne woon mukk ne ko lee pour ñun la woon da ko ko moom moo ne woon day tabax fee parce que njaboot jaa ngi yokk yow nga ne da nga koy jàppale jox ko loolu nga ko jox maye la tudd même bu dee yow yaa financé lépp bañ defar ko après pas bi gaañu yow manoo ne bon laata ñu koy miraas est ce que man côté boobu manuma récupérer affaire wala déedéet manoo ko maye nga ko <laughs> voilà kon li nga xam ne dafa dellu mooy ay cas exceptionnel yoo xam ne mënuñoo tuddee waa ji daa dellu ci lim saraxe bii mooy loo xam ne miraas moo ko delloo. waaw mu ne imaam al-Hafiz mu ne qaala at-Tabari mu ne al-imaam at-Tabari nee na moo tax muy wax ne yeneen i cas yoo xam ne imaam al-Qurtubi la mu ne imaam at-Tabari am na yeneen yoo xam ne yu mu waxoon yu jiitu imaam at-Tabari moo jiitu woon mu ne yaxussu min umuumi haadha al-hadith man wahaba bi sharti sawaab mu ne dañ koy dañuy jagleel hadith bi dafa joyu képp koo xam ne mooy dañ koy ah jagleel ki nga xam ne shartu mooy da ngaa joxe hein ci chartu mooy am tiyaaba voilà mooy ne euh, loolu mooy de toute façon lépp loo joxe ngir yàlla delluwaat ci lu mën a ne waaw boo ko joxee ngir yàlla mënu la ne waaye wa man kaana waalidan wal mawhubu waladu waaye képp koo xam ne tamit daa nekk koo xam ne waajur la bu mayee doomam kooku day mën a delluwaat ci mbir mi comme liñ la wax xadiisu Nu'man bi moo tax ibn Bashir day waysu bi nga xam ne baayam di Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhuma ci la ko mayoon benn jaam yaay ji ne ah te yaay jee ko demandé sax après la xel mi dem bu may ko ko mu ne ko ah baal ba nga laajal ma yoneen saa salaam est baax naa am mu dem laaj yoneen saa salaam ne ko ndax benn doom kese nga am sa doom yëpp jox nga leen yu mel nii mu ne ko déedéet mu ne ko demal nga seedeloo keneen sa lii nga bëgg def fa inni la ashhadu ala jawr man yoneen saa ma seede ci loo xam ne ndëngte la jub leen entre seen doom yi jubal leen tëdd leen njaaxaanaay seen diggante doom yi voilà kon loolu moo tax mu delloo waat la mu ko mayoon kon al-a'idu fii hibati baay ji bu dee daa may doomam loo xamante ne gis na ne ah ñeneen ñi mayu leen ko te man na di problème loolu mën na koo dindi kooku kenn du ko ne ah yow xanaa déggoo ah laysa lanaa masalu saw la yeneen saa sa nekkul ci ñun misaalum li nga xamante ne mooy wu ñaaw bi ah al aidu fii hibati kii maye ba pare dellu ci di ko nangu moo xaj bu euh, kii nu mu tudd daal di waccu di ko lekkaat yéena yem dañ naan la lool bokkul ak lii parce que kii sharia bi moo ko ci xëcc parce que mooy day réparer loo xam ne moo gën a garaaw moo tax kee bi al Bashir mayee doom ji Nu'man ba mu ñëwee yeneen saa saa neewu ko comme li wax naaw Omar bul dellu ci li nga maye woon déedéet da ko loolu dëngte la est sa doom yëpp nga may la même chose mu ne ko déedéet mu ne ko kon seet yu keneen jubal leen jub waaw juste leen entre seen doom yi bu leen jël ñii di yëkkati ñii bàyyi ñii parce que loolu la muy ñur ëllëg laata ngay faatu lay commencer boo faatoo nag mbir yi ne tey ñàng seen xol yi du ma sa ànd. ñu def ay clan am shaytaanal jinni wal insi yu leen di jàppale ku nekk yor sa clan ñuy tojante bopp te ñoo bokk nday ak baay loolu lu ko waraloon baay ji wala nday ji moo tuddawuloon jaaxaanaay di defal kenn ki wala lenn ci ñoom loo xam ne du ko defal ñépp bu ko defee nag mu indi ay problème seen biir kon ku mel nii bokku ci dañ ko cee settee waaw hein léegi mu ne wal hibatul lati lam tuqbad mu ne may gi nga xam ne tamit waa ji jàppagu ko mooy dañ koo may waaye waa ji jëlu ko lii hadith sayyidatu Aisha bi lay wax <laughs> mooy bi ko sayyidatu sayyidna Siddiq waxoon nañ ko bee weesu radiyallahu anhuma mayee tool ba suuf sa sayyidatu Aisha bàyyi ko dëkkewu do defu fa dara bàyyi ko noonu exploité wu ko ba sayyidna la Abu Bakar radiyallahu anhu doon génn àddina da koo delloo dane ko ndax def nga ca dara mu ne ko déedéet mu ne ko kon da koy delloo ngir ñoom ñëpp ñu yem ci doomam yëpp voilà mu ne walla ci raddahal miraas ilal waahid ak tamit bokkul ki nga xam ne moom la imaamul Qurtubi doon wax sànq miraas moo ko delloo ci ki maye woon waaw yow na ngaa mayoon sa baay benn terrain waaye sa baay daa bari woon i terrain léegi nag bi mu faatoo ñuy miraas cinq terrain la cinq doom la am léegi nag mbir mi du yow yaay ñëw di tànn non biñ ñëwee aji miraas bi ngir bañ kii ñu def ko pilo face parce que yi nga xam ne boo ñëwee tànn bi nekk bu almadi bi déwu ko moom ah man na di problème léegi bu boobaa qur'a la ñuy def dañuy jël yépp loo xamante ne sariya noonu la mel sariya da lay may nga teg pilo face mooy bantale léegi bu ñu bantalee jël juróomi doom yi def ci benn seeni tur fenn ci pot dal di yëngal teg woo benn xale buy romb fee ñoom ñépp a ngi taxaw nga xam ne fii moom kenn maru la xale boobu bi fële la jóge xamul sax li xaw di daw ñu ne koy kay kay kay mu ñëw dugalal sa loxo ngay jël par benn waaw ñu ne kum jël numéro un mooy kërug parcelle ga numéro deux mooy kërug Thiès ga numéro trois mooy kërug Ndakaaru wa fële ca euh, ca Mamelles numéro trois mooy Almadi beneen nangam ak nangam léegi yow ñuy jël di jël ba sawaay tombe waat kër ga mayoon baayam ko kenn ah ah ah attention yow eh déggoole hadis bi wax si naaw mar lu koy nen saa laa ta'ud wala ta'ud fii sadaqatik bul dellu ci li nga saraxa woon lañ naan déet bokku ci parce que miraas moo ko delloo waaw séddale bi yàlla moo ko delloo du moom daa bëgg intention dellu ci déedéet waaw kon nag mu ngi noonu mu ne li subuutil axbaar bi istisnaa fi kulli bi i kulli daalik ndax saxu xabaar yi mooy ay xadiis yoo am dafa ñëw di génne yi nga xam ne moom lañ tudd ne ñoom bokkuñ ci waaw mu ne amma ma ada zalika kal ghani yusibul faqir wa nahwu man yasilu rahimahu fala ruju' li haula mu ne kanta en dehors de moom comme koo xam ne dafa woomal daal di yoole daal di may koo xamante ne ku ñàkk la am lu ko jox ak koo xam ne day jokk mbokkam daal di am lu ko jox may ko ko kooku amul droit di ci delluwaat yaa ko may sa kaat-kaat bi <laughs> waaye sa waaye kenn man di loolu la dofoo defoo dara nga toog maye ko waaj ji jël après nga ne eh, non déet loolu manoo ko falaa ruju li awula <laughs> waaw waaw mu ne wa mimma la fii bokk na li nga xam ne tamat kenn manu cee dellu mutlaqan ci luñ joyal mooy as-sadaqa sarax boo xam ne yuraadu biha sawaabul a yuraadu biha sawaabul aaxira te ko joxe liñ ci nam bëgg ci mooy yoolu alaaxira kooku manu ci dellu moo tax waqf boo ko xafee def jeex na de ci façon yi la bokk mooy nga jël loo xam ne man suuf si def naa ko waqfun lillah tabax ab jàkka ne waqf la dama ko def ngir génération mu ngi fiy nekk fekk mu ngi baax nit ñi di fi man di jullee ngir yàlla loolu kenn du ko boole ci miraas waa ji te tamit manul dem ba ci biir ne man sax suuf soosu léegi affaire yi mu ngi jóg dégg naa foofu léegi ni mu doxe léegi teemaa toj jàkka ja daal di koy e, e, e, sotti xaalis dañ naan la mënoo ko def parce que yaa ko joxoon waqfun lillah lépp loo joxe ngir am ci yoolu àllaaxira loolu dafa impossible nit ki di ci dellu waaw waaw akbar kon waaw yii nag buñ ko xamee ñoo xam ne kon cadre yango waaw am na foo xamante ni nit ki man naa dellu ci lim du moom sax moo bëgg a dellu waaye mooy mbir moo ko delloo waaw waaw ay doom yoo xamante ne ah mayoon nga kee mais xamoo woon àtte bi xamoo ci woon loolu bi nga leen mayee ah jël ci sa doom yi jël koo xamante ne nii moom da nga koo mayu terrain alors que mayoo kenn sa doom yi benn terrain ku dul kenn ah nga ñëw nag ba ñu wax la ko mais eh may nga ñeneen nga ne ñu wax la xadiis bi nga ne ah kon nu may def ñu ne la non boobu da koy delloo parce que Seydina Nu'man bàyyam da ko Bashir da ko nangu ah jàmba ko nangu waaw ah, comme loolu la te yeneen saa salaam la moo ko wax moo ko ne man duma lii dëngate la te dëngate dañ koy réparer kenn doone toog bon boof c'est trop tard boof xam naa beneen yoon déet boof fan waaye ñu koy réparer nga naan boof <laughs> way wala yaasu billah dañ koy réparer laa wax te niñ koy réparer mooy nga de réparer ndëngate goog wallahu ta'ala a'lam kon hadis bi lu ama am solo ngi di wane vraiment yenn yoo xam dañ ko tere te tamit mooy rafetul quoi waaw mooy li ñu waxoon rek ci jotaay bi waxoon nañ ko tamit sànq mooy tas yaakaar la quoi te inna allah la yuhibbul xaa'inin waaw waaw mooy ñi nga xamante ne mooy trahirman yi ah, Euh, ñooñu borom bi bëggu leen quoi waaw nga xamante ne nii vraiment euh, te ci daa bokk ci <clears throat> mandargaay naafiq yi quoi ida tumina xaan euh, non loolu dafa ñaw waaw boo boo boo joxee sa kàddu xam nga ku nga wax lii ba ba ba après nga ñëw na ko bon après bon c'est bon quoi waaw waaw borom bi bëggul ñooñ waaw inna allaha la yuhibbul xaa'iniin ca suuratul anfaal bëggul trahir man yi quoi wa anna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin borom bi du gin mukk pexeem ña nga xam ne ñooy ay taskatu yaakaar ay trompekat voilà waaw te ñooñu wala takun lil xaa'iniina euh, xasima waaw ñooñ bul nekk sax di wax ak ñoom quoi parce que euh, matuñu ko te jaruñu ko te amuñu benn solo quoi tellement seen xaal dafa ñaaw. waaw tas yaakaar dafa ñaaw waaw kon nag loolu euh, wallahu taala alam nañ ci bàyyi xel quoi hadis bii dañuy wan boo xasee moo tax it loolu dañuy woote ci hadis yi ak bu Ibnu Abbaas bi radiyallahu anhuma que bala ngaa may de ci seetal li ngay may est pare nga ngi may ko wala déet waaw eh, ñëw di asaaloo di may nii après bu ñu waxee nga ne non damaa juumoon déet damaa juum mooy lan moo tax yeneen saa sam doon wax ne na ñett ngi hazluhunna hazl wa jidduhunna eh, jadd jidd bokk waaw ñett ngi taw waxoon nañ ko fi tarop teni hmm? eh, nga ciy fo eh, c'est la même nga nekk di ci di ci naan naan wax nga ci dëgg c'est la même mooy amul dama doon fo waaw dama doon fo non loolu amu ah. waaw kon moo tax euh, il faut ñu def attention quoi voilà bala ngaa maye xoolal est-ce lii pare nga ngir maye ko bu dee pare woo kenn forcé wu la téyel waaye maye ko bëgg koo jëlaat ci ay n'importe moment comment moo xam nga dem nangu ji ko wala nga dem di ko jëndaat loolu man da nekk léegi nag mu des bala ñu loolu naru naa ko fàtte mooy ca suuf lam ndax wala ba sa waaye amul problème bi shiraa'ihi min shakhsin aaxar qad intaqala ilay waaye amul problème mu jënd ko ci beneen waay boo xamante ne nii mooy damaa may comme li ma waxoon sànq monsieur X benn rajo monsieur X man bu boobaa day xaraam ma ñëw di ko nangu ci moom léegi walla boog moom bu koy jaay ma koy jëndaat loolu dafa xaraam yoneen saa sam loolu la naaw Omar parce que li tax dafa xaraam mooy li mu ko lema li mu ko yemale laa tashtari wala ta'ud fi sadaqatihi wa in a'taqahu bi dirhamin wahidin fa inna al-'aa'ida fi sadaqatihi kal kalbi ya'uudu fi qay'ihi bu ko jënd bul dellu ci li nga may même bu dee ne benn dërëm la la ko joxe benn képp ndax kiy dellu ci li mu maye moo xaj bu wàcc di ko lekkaat ñoo yegg mooy bu boobaa man manuma ñëwaat ci monsieur X muy jaay rajo bi ma ñëw daal di ab enchère ma ñëw dugg ci biir encher yi wala ma ñëw jënd ko ci moom parce que bu boobaa en plus waa ji bu xamee ne man maa ko mayoon bu ma ñëwee en plus day forcer affaire park que bon danaan ah, comme que diw moo ma ko mayoon de xam naa naa ko defal bon prix quoi <laughs> xam nga loolu tamit euh, beneen affaire la boo xam ne da koy kii pas daan ah saa yi ma ko nga xam ne jaruma gratuitement mu ñëw di ko jëndaat ci man dafa mel ni damaa may xaalis waaw kon nag naa ko laaja lu mooy cher quoi mais bu doon keneen peut doon na gën a cher loolu lépp dafa xaram léegi nag sauf que bu boobaa bu dee monsieur X da koo jaay monsieur Y wala may ko monsieur Y monsieur Y di ko jaay waaw kay boobu garaawul moom la imaam Nawawi naan wala ba'sa bi shira'ihi min shakhsin akhar qad intaqala ilay amul problème nag mu jënd ko ci beneen waay boo xam ne maye moomeel ga dafa toxu ci moom waaw mooy moomatu ko. parce que keneen la ko jaay te keneen kooku mën naa ko jënd mu koy jaay man mën naa ko jënd ci moom parce que loolu euh, mooy nekkatul directement ka nga xam ne moom laa mayoon mbir ma loolu amatul benn li nga xamante ne mooy benn problème du ci am hmm? waaw allahu taala alam ah waaw <laughs> moo tax imaamu Nawawi euh, ci al-Minhaj leeral na lool mooy xadiis Seydina Umar bi bi nga xam ne ci la koy shara mu ne hada la tattabi' wala ta'ud fi sadaqatik ndax imam Muslim andi na ko noon ci moom lañ ko waxoon sànq eh, mu ne fa zanantu annahu baa'i'un bi ruxsin fa sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an dhaalika fa qaala la tatba' wala ta'ud fi sadaqatik fa inna al-'aa'ida fi sadaqati kal kalbi ya'uudu fi qay'ihi léegi mu ne hada nahyu tanzih la tahrim moo tax ci riyaat bi mu naan tahrim mu naan tanzih waaye loolu wax nañ la insha allahu taala lu tanzih tahrim la mooy tanzih moom dane lii tere la goo xam ne tere bu ñu sib la sibeel la waaye du lu ñu xaraamal loolu wax nañ la li imaamul bi wax ne jumhur dañ loolu lañ wax waaye lii am ñu ne lool xaraam la te loolu mooy li gën a feeñ te wax nañ la ñun lool lañ gis ne mooy li gën a dëgër mooy dafa xaraam mu ne lii moo tax ci yaat mu tudd ko baabu karahati awdil insaan yooyu mu tudd karahata waxul tahrim comme na mu waxe woon fële ne baabu tahrimi matlil ghaniyi haqqin nooy buntu bi ko jiitu woon xaraamal di yéexal koo xam ne da nga koo amal àqal mu ñëw di la ko laaj nga koy yéexal boobu tahrim la bii mu ne karaaha moo tax parce que nga ànd ak jumhur wax nañ nañ la ko sànq ni mu la ko doon junj sànq bi amul xaafis na xajar di toxal waxu imam al-Qurtubi Abul Abbas radiyallahu moo tax mu ne fii ci al minhaj mu ne hada nahyu tanzihin la tahrim fa yukrahu dañuy sib kon bu boobaa liman tasaddaqa képp koo xam ne saraxe na bi shay'in ci mbir aw axrajahu wala mu génne ko fii zakatin cib zakat bu mu génne aw kafaara wala loo xam ne daam am lu mu def war a génne kafaara aw nadrin wala lu mu nizaroon ah borom boo lii de bu amee ma def lii loolu mu génn koo pare wa nahu zalika min al qurbat lu mel nii ci nga xam da koy def ngir jege ñi boromam an yashtariyahu mu ñëw di ko jàng jëndaat mimman dafa'ahu huwa ilayhi aw yahibuhu kii ki nga xam ne moom la jox bu dee zakat ji wala kafaara ji wala nizar ji wala ka nga xam ne moom da koo may mbir moo xam da koo def ngir yàlla aw yatamallakuhu bi ikhtiyarihi min wala moom moomale ko ko ci loo xamante ne mooy ci ak tànneefam la kenn forcé wu ko moo jël mbir daal di koy moomale diw ne ko lii maa ko moom jëlal ma may la voilà fa amma mu ne ida warisahu bu dee da koo doon comme li ñu waxoon sànq minhu comme li imam euh, at-Tabari doon wax ak imam al-Qurtubi rahimahullah fala karahata fii loolu amatul le siisig bu boobaa dañ naan ñun fala xaraam fala tahrim amatul lu ñu ci xaraamal <laughs> voilà kon léegi euh, euh, mu ngi noonu bu dee doon wax sabaqa bayaanu fi kitaabu zakaat mu ne lii romboon nañu laara loon ko ci kitaabu zakaat mu ne wakada naka noonu law intaqala ila thalithin te loolu mooy ni mu tudde wala ba'sa bi shira'ihi min shakhsin akhar qad intaqala ilayhi mu ne wala waqad sa mu ne wakada naka noonu law intaqala bu dee ne lam may dafa toxu ilaa saalisin ci ter ñetteelu personne mooy monsieur X laa ko mayoon monsieur X daal di koy may wala jaay ko monsieur rek loolu lay wax ñetteel boo bële mu dem summa ishtarahu minhu léegi ka ko mayoon monsieur X ñëw jënd ko ci moom al mutasaddiqa fala karaha kooku moom amul kenn amul lees ci sib mooy amul tamit ñun dañ naan amul lew ci xaram ba yàlla tere yuñ ci ci kon hada mu ne lii mazhabuna wa mazhabul jumhur mu ne lii mooy suñu mazhab ak mazhabu jumhurul ulama wa qala jama'atun min al ulama an-nahyu an shira'i sadaqati lit tahrim wallahu a'lam loolu moom la imam Qurtubi doon wax na ñenn ñi moom dañu ne loolu dafa xaram te loolu wax nañ la insha allahu taala loolu lañ gis ne loolu mooy li gën a dëgër que ah, dafa xaram nit ki li dellu ci li nga xam ne maye woon na ko ba pare di ko jënd wala di ko euh, di ko jënd loolu daa xaram voilà façon njaay moom moom dafa xaram ñoom nag dañ ne bon njaay moomu dañ ko sib wallahu taala alam loolu luñu sib mais dafa xaram kon ci kaw nii ci lañu jeexale suñu tome bi waaye suñu chapitre bi bii di ñëw euh, mu jeexal ko yawmul arba'a tombeeg le vingt sept jumaadal ula hein ñu ko commencé woon le neuf Euh, jeexale ko kon euh, le vingt-sept jumaadal ula euh, bi madinati Villeurbanne al faransawiya mu tombeeg li nga xam ne mooy mercredi 19 novembre 2025 wallahu taala aalam alhamdulillahi alladi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an allah bii di ñëw insha allah ñu gis li nga xam ne moo ci tegu muy chapitre bi ci tegu mu nekk suñu tombu bees